karana waaw léegi nag lii lëkkaaleem ak bunt bi lëkkaaleem ak bunt bi mooy baabul wa jawaazul karan wa jawaazul karan mooy possibilité bi nga xam ne mooy naan directement ca fa ñuy naane mooy fa muy jële ndox mi moom mu naan directement foofu waaw mooy bon bi nekk ci baag bi de moo gënoon a sedd bu doon dencoon nga ko ba suba waaye bu ba ba ci la fanaan waaye bu dee loolu amul rek ñu naan ci bi fi nekk nii ci ndox mi waaye dañuy sëgg naan ci noonu mooy dañ ciy naan directement sans ci topp wala kaas wala baag léegi loolu mooy li nga xam ne lëkkaali loolu moo tax al imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di fi indi hadith bii ngir won ñu ne loolu mooy jawaazul kar'i ndax bu mënul woon nekk yonent bi alayhi salaam doonu ko wax waaw kon sauf que moo am benn gis nañ fii dane hadis sayna Jaabir bi radiyallahu taala anhu loolu la yonent bi alayhi salaatu daal di wax ne bu dul lool moom mën nañoo def lool quoi karaana ah bu dul lool rek ñun karaana lool garaawul quoi mën nañoo def lool euh, léegi sauf que sauf que mu am yeneen hadis yoo xamante ne nii euh, euh, al imaam Ibn Umar radiyallahu anhu balaa sauf bi di ñëw <laughs> balaa sukk bi mane la di ñëw eh, Seydina al imaam al Buxaari rahimahullahu taala eh, ba léegi dafa jële di nettali ah mooy xam nga wax nañ la bunt hadis bii mu ngi ko indi ci ñaari bunt baabul as kitaabul aswa baabu shawbil labani bil ma waaye ah baabul eh, ak bi nga xam ne mooy jawaa eh, baabul kar'i fil hawd waaw baabul al kar'i fil hawd léegi nag baabul kar'i fil hawd imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala bi mu ëndee hadis boobu ah di ko leeral te loolu mën naa nekk imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi moom dafa solo ay xadiis yoo xamante ne te moom kese moo ci wéetoo yuy wane ne ah est-ce que kon du luñ tere est-ce du luñu tere waaw ah moo de xadiis boo xamante ne nii xadiisu a ah, Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma boo xamante ne nii sëy naa mais nag dala dane ci kitaabul ashriba baabu shurbi bil akuffi wal kara waaw buntu kitaabul ashriba buntu di naan bil akuffi ci tenk yi ak tenk yi wal kara ak naan saa nga am loo jottale ko loolu mooy li gën a dëgër ci alkaru de sinon am na ci boroom xam-xam yi yoo xam ne dañ naan naan alkaru non en fait en fait mooy euh, naan ak sa ñaari loxo waaye loolu ginu la dëgër waaw loolu moom ginu la dëgër loolu ginu la dëgër wallahu taala alam nii imaamul euh, kii wax euh, an-Nawawi rahimahullah daal di koy firee noonu loolu mooy li nga xam ne insha te loolu moom la ñoom al imaam al hafiz al hajar rahmatullah alayhim loolu lépp loolu lañ wax ne loolu loolu mooy li nga xamante ni mooy mooy dëgg quoi waaw ndax euh, ci nettali lool al imaam ibn Tiin moo nettali jële ci Abu Abdil Malik mu ne annahu shurbu bil yadayni ma mooy boole sa ñaari loxo di ci naane waaw mu ne nag waaye li mu nettali lool al imaam ibn mu ne waaye wa ahlul lugha ala xilaaf waa làkk bi ñiy toppatoo làkku araab moom wute nañoo waxam ji waaw ñoom waxuñu lii ah ñoom waxuñu lii euh, loolu mooy li ñu wax ne mooy dañuy naan euh, bila wasita du nekk yabi waaye du nekk loo xam ne kopp la wala kaas wala baat boo xamante ne moom ngay naane kon ah te loolu ah, euh, li koy ko war a imaamul hafiz na xajar bi mu tuddee lool mu ne lii liy dàq wax ji wa yaruddu ma axraja ibnu maaja an ibni umar moom lañ la doon bëgg a wax sànq li imam ibnu Maaja solo jëla ko ci ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne mararna ala birkatin fa ja'alna nakra'u fi nakra'u fiha fa qala rasulullah sallallahu alayhi la takra'u walakin ighsilu aydiyakum thumma ashrabu biha waaw mu bëgg a wax ne loolu nga xam ne moom la Abu Abdil Malik wax eh, ñu nettali ko ci moom que ne mooy alkaro mooy naan ñaari loxo yi ñaari tenk yi loolu dëgërul li koy dàq nag mooy hadith Seydina Ibnu Umar bi bu ne dañoo romb benn benn mbalka mooy birka waaw comme benn mbalka boo xam ne daa am ndox waaw léegi nag mooy genre comme genre bërigo bu mag wala yoo xam ne dañ faa def ndox mu mag ñu ñëw di naan di nga xam ne dañuy naan eh, ñu ñu ñu nekk di karana di sëgg di naan noonu ci ndox mi noonu directement yeneen way saa saa am ne bu leen def loolu waaye raxas leen seen loxo yi ngeen naan ak seen loxo yi loolu day dàq li waaye suuf que hadis boobu ci boppam moo wérul te moom lañ la doon wax kon nañ ñëwaat liñ doon wax ne ginnaaw biñ gisee hadis yi naa jaabir bii nga xam ne day wane lan jawaazul karay que possibilité naa ne noonu mën naa nekk al imam ibnu Maaja al Qazwini rahimahullahu taala mu daal di solo waaye moom moo ko wéete sax imam ibnu Maaja radiyallahu taala rahimahullahu taala bon di kon ci kitaabul ashri wa baabu shurb bil akuffi wal karam eh, mu jëlee jaar ci yoonu ibnu Umar radiyallahu anhu muy nettal mu ne qaala nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nashraba ala butun ala butunina wa huwa al kara mu ne yeneen tubaab saa saam ter nañu ñuy naan suñu biir yi mooy alkaraw waaw mooy sëgg di naan directement noonu mu ne loolu dañu koo tere wana xaanaata tere nañu an naqtarifa bil yadil waahid ñu as ak benn loxo kese di naan ak moom tere nañu ko wa qaala mu ne laa yàlla ahadukum kama yalaxul kalb bu kenn ci yéen di xab waaw mooy sëgg di naan xam nga xab xaj buy naan day sëgg di tàllal làmmiñ bi ci li muy naan di ko naan mu ne nag bu kenn xap di def noonu comme ni xam noonu la ko Euh, xaj bi di defe wala yashrab waaye bu mu naan bil yadil wahida ci benn ak benn loxoom kese mooy tiim robinet bi comme ubbi teg sa loxo benn loxo di naan kama yashrabul qawmul ladina saxita allah alayhim comme ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne borom bi daa leen a mere wala yashrabu bil layli fii inaanin fii inaain hatta mu ne yonent bay saa saam tere ñu ne bu kenn ci yen di naan ci guddi ci benn ndab boo xam ne lu dul mu yëngal ko ba pare illa an yakuna inaa an lu dul loo xam ne dañ koo tëjoon waaw mu leer ne dara dugg ci parce que mu ngi bañ li daloon waaja comme gisoon ko ba muy naan jël mbir mi rek juutal ko naan fekk benn jaan paase woon ci biir daal di dugg ci biiram daal di koy lor kon mu ne bu mu ko yëngal lu dul mu fekkoon noo xamante ne nii bu mu naan lu dul mu yëngal lu dul loo xam dañ koo tëj moom lañ doon wax rabtan muhkama loolu bu amee grawul parce que leer na dara du ci dugg wa man shariba bu dee ci gaaru côté illaat côté ab ab luy lore lu nekk ci biir waaye bu dee côté euh, da koy da koy xeeñal wala da koy nëbal wala boog naan ko da koy seexlu lool moom dañul ba léegi loolu gisoon nañ ko mu ne waan shariba bi yadihi wa huwa yaqdiru ala inaan yuridu tawaadu képp koo xam daa naane loxoom te possibilité naan ak ndat man na ko waaye mu ngi ci jublu li nga xam ne te moom la bëgg mooy wàcce boppam kataballahu lahu bi adadi asaabi'i xasanaat borom bi dina ko bindal lu tolloog euh, euh, nombre yi li nga xam ne mooy yiiw wa huwa inaa isa mooy ndabu Seydina Isa ibnu Maryam mooy euh, loxoom lay wax euh, euh, id ba nga xam ne alayhi alayhim assalaam id taraha al qadax dañ ko joxee benn kopp mu naan daal di koy sànni fa qaala uffin hada ma dunya ay way cim lii rek ak àddina sànni di naa ne loxoom kon waaye hadis bi daa wérul voilà wax ji yéex bi yëpp mooy daa wérul <laughs> waaw mooy hadis bi nii daa wérul waaw moo tax xadis bi mënul a taxaw kanamu xadis bi nga xam ne ci Sahih imaamul Buxaari nekk sunanu imaam Abu Daawud ak dañ gis ko mooy xadis bii ñu nekk ci buntu bi wa nahnu bi sadadi muy xadis Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma kon xadis bu wér imam Ibn Maaja dina beneen xadis ba léegi jële ko ci ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu mooy xadis bi imam al-Hafiz Ibn Hajar wax léegi ne loolu mooy dàq lale waaye loolu sax dàqul tafsir ba parce que xadis boobu wérul sauf que waa ahlul lugha ñoom dañoo dëppoo ne noo kara du loolu kara moom du naane li Abu Abdul Malik wax du loolu waaw loolu moom du loolu mooy naan directement loolu wax looloo ko daq ak waa ahlul lugha ñoom ñoo xam langue bi ñoom ñëpp nan la ñuy wax denn wax ah, même bu dee ne moom kilifa la ci waaye mu wuteeg ñëpp loolu moom day wane ne ñi mbooloo mi wax loolu mooy li gën a dëgër sinon hadith ibn Umar bi imam ibn Hajar tudd te imam al ibn Maaja rahmatullah alayhi daal di koy solo wéete ko ñaar xadis moo ko wéete loolu it wérul parce que boobu it dafa am problème mooy bi mu naan marar na ala birkatin mooy bi ñu wax sànq fa ja'alna nakrahu fiha fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam takrahu walakin silu aydiyakum thumma ashrabu fiha fa innahu laysa inaa'un atyab min al yad foofu loolu la waxe mais amul benn ndab bu gën a euh, mu ne bu euh, dañ doon naan ci benn mbalka yonent bi sallallahu alayhi wasallam romb ñu eh, waaw dañu romboon benn barka àndoon ak yeneen traçage ñu commencé naan mu ne la pétrole bu leen defoon wala kinin silo ay biyakum raxas leen seen loxo yi ngeen di naani seen loxo yi ngeen naan ci seen biir loxo yi waaw fa innahu ndax laysa inaawun amul benn ndab at yaba bu gën a teey minal yadi ci loxo waaye loolu dëgërul waaye imaam al al ibnu Maaja indi na xadiisu yi nga xamante ne mooy bu Seyna Jaabir bi moom la def ci diggante ñaari xadiisu ibnu Umar yi seen diggante waaw radiyallahu anhu waaye loolu lépp liñ ci bëggoon a wax mooy de façon hadis bee ne fait pas le poids ñaari hadis Ibnu Umar yii nga xam ne maam lu maajaa leen solo di remettre en cause que ne yonent bay sàrsam da ko tere woon lool moo tax loolu dëgërul moo tax yenn borom xam-xam yi ne ah xanaa rek ñu boole leen ci kaw ne boo yonent bay sàrsam amaana boo daf koo tere woon daf koo tere woon jëfam ji nag euh, mu nekk loo xam ne li bayaanil jawaaz ngir leeral que ne loolu mën naa nekk waaye dañ naan loolu ci boppam daa dëggul waaw walilah wallahu taala alam su abdullah mooy yonent bay saa salaam tere bi mu ne daa tere woon alkarxu loolu ci boppam moo saxul waaw kon nag loolu mooy li nga xamante ne mooy li am insha kon xadiis bii day wane loolu euh, que ne alkarxu mën naa nekk léegi nag xadiis yi ñëw dinañ dañ koo tere xadiis yooyu dañoo saxul ñëruñu Euh, euh, te nekkul ne lii de bayaanul jawaaz la lële nag mooy cosaan bi mooy ndax rokoo tere ndax siinoo doonu loon ñëw ak saxaabaam bi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ci waxu imaam al-Waaqidi en tout cas ci leen bi nga xam ne moom la solo te ne léegi euh, mu ne nañ def al boo boo amul lii rek bàyyil ñu def taran quoi boo amul ndox moo xam ne dencoon nañ ko dencoon nga ko ci fañ koy def guddi gi bàyyil ñu def loolu mooy li nga xam ne moo dëgër ci wax lu dul lii loróot lii rek mooy dëgërul ci wax ji wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu léegi ginnaaw loolu kon kon xadis bi leeral nañu jawaazul kar'i possibilité def kara eh, nga xam ne moom lañ nekk muy xadis sayna Jaabir radiyallahu anhu te loolu day wone tamit tawaaduhi wàcceen wàccam moom yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ba loolu noonu mooy nekkul loo xam ne moom jombale na boppam eh, dinaa ne noonu waaw xam nga ne loolu day niroog xaw na niroog wax bi kii doon wax nu mu tudd kaw kaw bi keroog bi nga xam ne ci lañ indi alxarba <laughs> ngandum boolam boobu nga xam ne ñeenti ni da koy jàppoo bi nit ñi commencé bari biñ julli euh, yoor yoor falamma adhaw fasal wasallu lañ julli euh, yoor yoor ba pare ñu daal di koy indi nit ñi di ko nit ñi di bari yonent bay sa sam daal di samp bëti bëti euh, óomam daal di xaw a lemu ngir may nit ñi jàll ba kaw kaw bi ne mais ma dil jil sax waa mu ne mu mu wax ko lam koy wax loolu wutewul ak lii sore sorewul ak lii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam abdi la woon jaam la woon te loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna mooy ñëw eh te loolu tamit mën na nekk ne mooy raxas loxo yi doonu jàppandiwul woon wala mu nekkoon koo xamante ne nii jamono yooyu doon ko raxas ngir di ci naane li gënoon a jàppandi mooy naan noonu directement ci ndox mi te jëw as ci ndox mi ba pare raxas ba pare di ci tànqaat di def noonu lii sëgg ci naan jël ci li nga ciy jël loolu insha allahu taala mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi saa saam di wane fii ne loolu possible na loolu mën naa ne te dara daal di wu ciy nekk moo tax imaamu Nawawi daal di tudde bunt bi wa jawaazul kar'i que possibilité wa jawaazul kar'i possibilité naan directement ci loolu moo xam robinet la comme niñ ko waxoon mais ba ñuy ubbi bunt bi sëgg directement ubbi naan saa nga yor kaas wala sa loxo loolu it mën naa nekk boo kenn def nga ko yow lii nii ndax boo nee da ngaa sukkandikoo. xadis yi tere xadis yooyu wax nañ la wérul te nañ la ko wallahu taala alam léegi ginnaaw loolu am na yeneen façon njàngat yoo xam ne am nañ ca xadis bi mooy yonent bi alayhi salaam eh, dafa newoon koo xamante ne wallahi tabaraka wa taala comme liñ day day day day day day sopp day dugg rek ci wax juñ doon wax léegi mooy wàcc bi mu wàccoon boppam alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la tàng jër muy dox ànd ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu mar waaw loolu dañ ci xam ne jaam la woon waaw nit la woon nekkul woon yàlla waaw mu jaar ci benn ñëw ci benn tool waaw te bi ñëwee moo tax am na ci benn riwaay dafa ñëw daal di nuyoo te loolu c'est leer loolu même bu ko riwaay waxul xam nga ne noon la yeneen riwaay sax sax bu ñëwee day nuyoo voilà après nag bi nga waaj a tiiwee mu daal di koy wax lii fay mu ne ko bu dee am nga ndox voilà loolu mooy gis nga possibilité mooy boo ñëwee nga bañ a nekk tamit koo xam ne dangay sonal da nga ñëw quoi bi ñëwee da ko da koo ay proposition waaw boo manee nu mu gën a ci moom rek waaw ñëw fenn sa waay yow ñu gane la fenn wala nga ñëw kër kenn waaw di laaj yu yu compliqué quoi ah yow defal li yonent bi alayhi salaam mooy uswa mooy suñu royukaay bi mu ñëwee da ko bu dee am nga lii boo amee ndox moo xam ne fanaan na bu nga denc baax na waaye bu dul lool rek ñu naan direct mooy dum gën a simple da nga yow tër waaw ñëw ñu naan euh, euh, euh, ñu naan looy naan nga ne bo lu gën a jàppande ci yoon ci yéen rek waaw lu gën a jàppande ci yéen bu dee am ngeen tafe gu ngeen jotoon a defar garaawul defal jox xelli leen ma ci bu dee attaaya ju ngeen defaroon baax na waaw bu dee mooy da ngay woyof quoi mais ñëw leer na na kër gi amul amul coca nga ñëw naan moo man nag bon euh, am ngeen koka gars yi ne déedéet mu ne man nag coca laa bëgg. kon loolu mooy da ngaa bëgg wax gars dem leen jëndi ko voilà loolu yëpp nekkul ay ay ay ay façon nit quoi voilà loolu nekkul façon nit waaw loolu loolu loolu nit nit da ngay da bañ a waya di quoi <laughs> waaw kon mu ngi noonu quoi. waaw te tamit dañ ciy gis yonent way saasaam bi ñëwee ndox mu sedd la laaj loolu dañ ciy gis tamit mooy fa nga gën a mën a sant yàlla affaire yi tàng nga naan man ndox mu tàng laay naan waaw mais fu dee pour des raisons yu mel noonu wala loolu loolu mën nañ la ko may waaye jàpp mbir yi ba képp moo xam ne koo gis muy naan ndox mu sedd sax nga koy xaw a xeelu mel ni naan ndox mu sedd daa am lu ci nekk way tegoo ko fet nga naan yonent way saasaam ñëw laaj ne ndax am na ndox mu sedd laa wax ci xaris bi bii moom lay laaj moom la ne biñ dugal ci ci biñ biñ denc euh, bi bu fanaat ci biir baat ba wala fañ koy def ndox boobu day gën a gaaw sedd déggoo euh, bu euh, même bu dee am na la ca am mu ne waa ji ñëw indi ndox moo xamante ni yonent daa ñëw ne hal min ma'in baari ndax am na ndox mu sedd waay waa ji indi ndox moo xam ne bi mu ko sottee ndox mi mel ni glace <laughs> sedd bay way kastal gi mu mu mu rott benn gàtt daal di ko ci boole te loolu dañ ciy jàng possibilité njar soow ak ndox voilà <laughs> ndax moom ah daa bëggoon bañ a jox yeneen bay saa am ndoxum kese mu jël ci gàtt yi daal di koy rattal waaw pourtant ndox la laaj de mu rattal ko kon loolu dañ ciy xam ne kilifa gi bu laajee dara nga gis ne am na lu gën a mat parce que moom dafa laaj ci buntu si yow woyofal la. nga mën a def lu gën a eh, yenoo lu gën tawe loolu defal loolu waaw ndox la ko laaj waa ji dem abul haysam radiyallahu anhu daal di dem non seulement jël ndox mi waaye mu ratt ci gàtt ga fa ne woon daal di koy sotti daal di koy ñar ak li nga xam ne mooy ndox mu sedd moo mais kon nag te loolu day dugg ci la Seydina Muusaa summa tawalla ila dhil waaw keroog ba mu rootalee gaay mu tàng jër jigéen ña ñaari jigéen ñoo ñee waaw di doomi eh, eh, saahibu Madyana borom Madyana waaw ñoom borom tafsir yu bari na mooy Seydina Shuayb alayhi salaatu wassalaam thumma tawallaa ilaa dhill Seydina Muusaa ca kër ga la dem toog toogul ci naaj waaw boo tax képp koo xam ne danaan la mbir yi moom fu mu gën a méttee gën a baax demewul noonu déedéet waaw inna allaha yusrun inna allaha tayyibun non non inna innamaa yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi nee na ma ne xanaa borom bi ñu bind moo ñu gën a xam bopp dëgg dëgg la yàlla bëgg ci yéen mooy ak ak yomb ak yomb ak métti ñoo borom mel ni xam suñu saanu xaal yi danaa non borom bi baal mu sof bàyyil mu métti tel la nga moo tax loo ciy jële doo ci amee yàlla doo ci dara boo paree nag léeg-léeg mel noonu buy bàyyi mbir yi lay bàyyee noonu ndax day mujj mere ñëpp ak ko waxoon ak ba pare mere diine ji alors que dara ko diine ji moom moo ak ñàkk dégg diineem képp a ko topp waaw <laughs> waaw di safal mbir yi rek buñ la nii mu ne na saf waaw ah yow yow yow bu dee da ngaa miin naan café sans sucre mais c'est une affaire miin ko ba yow loolu da neexe ci yow waaye yéen naan di dajale sucre nga mel ni ku koy xeelu waaw loo koy xeeloo bàyyi sa waay bu sucre caféem nga naan lan sant gën sant yàlla moom lay gën a mën a sant yàlla waaw <laughs> moo tax yenn yi day ñoo xam dañuy sonn ci yoo xamante ne vraiment di sonal nit ñi ci yoo xam ne jaru ko allahu taala alam kon nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam ndox mu sedd la laaj waaw loolu dañ cee jaw oh, waaw ah, yow booy naan ndox mu sedd daal fàttalikul lii ne man xaaral ma def ni yonent bi alayhi salaatu salaam naan ci ndox mu sedd mi sant yàlla yow de yaa ngi ci sunna yow maa la ñee billaahi <laughs> waay yow <laughs> waa ji nga xam na nag mu ngi lay xeelu bàyyi ko foofu leeral ko leeral ko waaw lu tax ngay def waaw ba léegi nag eh, bu dee dégg na alhamdulilah bu déggul yow nekkal ci la nekk anta ala sunna yow yaa ngi ci sunna kon nag affaire baa ngi noonu kon yii dañ ko ciy jànge ñu gis tamit teral euh, euh, ay kilifa nit bu ñëwee mooy côté Abul Haysam radiyallahu bu ñëwee tamit nekk fa di nay naylu ah non yonent way sa fii nag non ndox mi ma yor kese bi nekk di nay naylu di nëbbu yëf yi déedéet voilà mooy loolu makaarimul axlaaq mooy lii mu def moom Abul Haytham ibn Tayyihan Maalik ibn Tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag loolu lu ama am solo la waaw dañ ciy gise tamit jànge ci ne moyen de ko yi nga xam ne moom la nit ñi di utiliser ngir mën a seddal ndox loolu noonu lu dagan la lu sharia ànd la genre frigo sallaaja ak yooyu ndax fii ñoom seen façon sallaaja temps yooyu lii lañ amoon mooy baag bi nga xamante ne nii mooy euh, récipient der bi nga xam ne dafa dema dema dema dema dema dema dem ba man melul ya waaw ba karaw yi ci nekk yëpp deñ boobu boo ci defee ndox denc ko mooy gaaw a gën waaw loolu yonent bay saa saam xam na ko moo tax bi mu ñëwee moom la laaj est-ce que am ngeen ndox boo xamante ne mu ngi mel ni rek bu doon tey bu doon suñu wax wax tey man nañ ne yonent bay saa saam ñëw laaj ah, ndax am ngeen ndox mu nekk ci frigo bi mooy la nga xam ne mooy seddal ndax ci yi loolu la taxawoo woon waaw mooy sànna googee ndox moo xam day fa fanaan loolu la doon taxawoo mooy yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu dagal la lu jar a jëfandikoo la lu man a nekk la lu ñu war a jëfandikoo te dañ ciy xam ne tamit boo gisee loo xamante ne nii mooy fa ngay gën a mën a sant yàlla na nga dem ci lee waaw waaw amul neex na nay metti waaw waxoon naa la wax ji naan moo yow deel wuteeg sa bakkan saa su ne lu neex lu nekk deg ko xañ loolu noonu noonu dëppoowul ak affaire yi <laughs> yow affaire yi sant yàlla la kay sant yàlla la waaw loolu mooy loo xam ne dafa xaraam wala loo xam ne leeru la dafa am lënt lënt waaw kay loolu lañ naan la dëppook bakkan moom moytu ko parce que amoo ci lu leer te bakkan ah inna nafsa la ammaaratu bisu waaye yi nga xam ne xéewalu yàlla la qul man borom bi waxul ne man harrama zinata allahi allati axraja li ibaadihi allah ta Allahu akbar waxul ne ana kan mooy xaraamal taar taar yi nga xam ne moom la borom bi def Eh, génn ko ci kaw suuf ngir jaamam yi wat tayyibati min ar-rizq ak yi nga xam ne yu teey la ci yi nga xam ne ñooy ay wërsëg kon nag bu fi nekk di kenn di xaraamal dara yow bu dee naanoo ko yow toogal waaw ta nga xam ne newoo ci sunna waaye bàyyil ñu nekk ci sunna nga leen di xeeloo ko xeet ak nekk lu nekk parce que daal yow dégg nga wax koo xam ne nee nga as suufi la wala boroom xam-xam la bu wax lu wuteek waxu yonent bi saa saam dama naan la xëy demal ko waaw ñun ñun te mu ngi nii noonee la def wallahu taala aalam kon nag ñu gis ci tamit mooy waa ji mooy liggéey ci tool loolu dagan la ndax imaam Abul Haysam da doon ñëw di doo arrosé loolu lépp métier mu baax la boo xam ne bu kenn jàpp naan ah loolu moom suu métier la yooyu di xeebi métier déedéet dafa nekkoon yu yuhawwilul ma'a fi haa'itihi di jël di jële ci ndox mi fii di ko yóbbu fi nga xam ne ci tool bi ngir garab yi daal di mu nàndal leen loolu dañ ciy jànge ne irrigation ak yu ma façon yooyu yëpp dañ ko ciy jànge te ne nekkul ne man ndox mi man daal ndox sawaay bu tawul rek man du ma bay déedéet mooy ndox mi man nga koy jële fa mu nekk di ko indi fa nga xam ne foofu nga ko soxlaa rawatina bu dee say garab wala yooyu bu dee garab yi la ala baa bi awla wa axra mooy nit ñi di ko jële fa nga xam ne mooy fa la nekk di ko jëfandikoo ci wàllu li nga xam ne mooy nit ñi loolu lu mën a nekk la waa ji loolu la doon def ngir di ci nàndal li nga xam ne di arrosé li nga xam ne mooy garabam yi waaye it gis nañ ci que ne mooy nit boo amee gan da nga koy gën a teral tamit mooy ginnaaw lekk geeg yooyu boo ko manee invité mu daal di tëdd mën a nekk foo xam ne moo tax mën a ko ñëwal ñu dem ci aris bi am naa aris fee boo xam ne ngeen dem fa waaye yonent bay sa sami ñu gis ci euh, makaarimul axlaaq yi mu yor ñeewul moom kese moo dem mais dafa ànd ak àndandoo wam bi ah muy Seydina Abu Bakar ren duggalal mu ànd ak moom neew ko noo kon yow mën ngaa des yi après bu ma yeewoo rek ah, ah <laughs> yooyu dafa ànd moom alayhi salaatu kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu la yem nii hein lañ fii léegi bii di ñëw ñu daal di jël nag beneen façon ci tarjama bi li des mooy beneen côté tarjama bi bi imaam tudde buntu bi mooy lan kon wa jawaazul kar'i jeex